baabu wadaa'i saahibi wa wasiyatihi inda firaaqihi li safarin wa ghayrihi waddu'aa'i lahu wa talabi du'aa'i minhu kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre quatre-vingt-quinze muy garab numéro quatre-vingt-quinze ci kitaabul adab premier livre ci Riyad bi te hadis bi mu mujj woon a gis muy hadis numéro sept cent onze al imaam rahimahullah ne woon wa an abi shumasata waxoon nañ dañuy wax shimasa di wax shamasa di wax shumasa boo wax baax na mu ne woon wa an abi shumasata radiyallahu rahimahullah annahu qaala hadarna amr ibn al-aas radiyallahu anhu wa huwa fi siyaqati al-mawt yabki tawila gisoon nañ ko jotaay bi ñu weesu jàngat yi kese lañ gisoon ndax gisoon nañ xadiis bi ci lu jiitu Eh, bii weesu gisoon nañ njàngat yi ak lëkkaale bi mu am ak buntu boobee walillahi alhamdu wal minna comme niñ koy déwoon ñu war a gis chapitre quatre-vingt-seize ba léegi ci kitaabul adabi teggin yi amaana lenn lañ waxul woon mooy lëkkaale mag téere bi nekk kitaabul adab waaye baabu yi at-tabshir wa at-tahni'ati bil xayr dafa bokk ci teggin yi nit ngay donner la bonne nouvelle di wax say àndandoo say mbokk say lii di leen fournir la bonne nouvelle lu leen di bégloo te bañ leen di indil ay xabaar yu leen di merloo wala yu leen di tiitloo waaye buñ amee lu baax nga leen di tatagal bi leen bienvenu leen ndokkeel ci lu neex lii bot nouvelle bu neex bii nga xam ne moo la dikkal nit ko am doom nga kontaan ci ñaanal ko ku am mariage nga kontaan ci ñaanal ko waaw yàlla barkeel leen waaw yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lu baax la waxoon nañ nag ba mu def ci lu ñaaw bu dee ne waa lu ñaaw la am Euh, la am waaw dafa sàcc ñëw ba pare di ko puukarewoo moo xam euh, dañ ko dénkoon benn kees mu détourné ko nekkoon un directeur de général de benn société ba pare luubal foofu ba pare euh, jënd ay am ay kër yu baax ay kii ngeen koy tatagal non non non non loolu mooy at-ta'awunu 'ala al-ithmi wal-'udwan te borom bi dañu ko tere woon kon nag tey al imam daal di indi bunt bi mu ne baabu quatre-vingt-seize bokk ci teggini buntu wadaa saahibi mooy di euh, euh, wadaa mooy tàggatoo as-saahibi sa àndandoo sa xarit waaw buy dem fenn nga tàggatoog moom wa wasiyatihi waaye di ko dénk waaw di ko dénk ay bon conseil di ko conseil inda firaaqihi jamono ji nga xam ne ci lay tàqal ko yow moo xam day voyage yi waaw ah, man de weeru aj gi di jege damaa war a dem aji insha allahu taala waaw nga tàggatoog moom am loo ko dénk tamit waaw ah, danga koy dénk du ne waaw yàlla na waaw c'est bien yal na la yàlla teg ci yoonu jàmm yal na la boroom bi nangul nangul ñépp ñoo xam ne ñoo aji yooyu yëpp baax na waaye li gën lu waay wax mooy la yonent bi saa saam doon tàggatoo ak ñi nga xam ne ñooy saxaabaan yi buñ mësoon a ñëw di ko di ko yëgal ne dañuy tukki waaye daa am fu ñuy dem yem leen doon wax nga fexe man lool waaw xayru ma qaal insaan huwa ma qaala rasulullahi sallallahu alayhi ci façon yi nga xam ne lu ñëw rek lam ci doxale loolu gën waaw kon nag ñu fexe jàpp bunt bi ku ñu annoncé ne day tukki ñëw tàgguñu ñu tàggatoog moom jox ko conseil ya nga xam ne moom la rasulullah alayhi salaatu wasalaam comme ni ko saxaaba yi doon defee comme niñ koy gisee ci biir bunt bi waaw kaay ma dénk la la nga xam ne moom lañu yonent bay saa saam doon dénk buñ doon tukki allah waaw mu ne kon baabu wadee ay dénk tàggatoog as-saahibi sa mooy mooy tàggatoo as-saahibi sa xarit wa wasiyati waaye daal di koy jox ay bon conseil inda firaaqi yi laay ko biir jamono ja nga xamante ni nii moom lay lay kiti am fu muy dem li safarin moo xam day tukki wa ghayrihi wala yeneen soit day tukki tukki boo xam ne day dem wax wala mu ne la ah man nag ah damay déménager parce que ak travail bi Euh, je dois quitter Lyon pour aller à Brest waaw ak njaboot ji yëpp foofu lañuy ñuy far dëkk euh, fa la ñuy mujj dem ndax euh, même madame am na fa benn kii quoi am nañ kii bon xam naa nag ñu leen doon tàggu rek doon wax ne dañoo war a nekk foofu waaw insha allah xam nga kooku moom voyage wul kooku kooku moom da ah kook kook tukkiwul dem ñëwaat ah bokkul la ne maa ngi dem maa ngi dem Paris ñëwaat wala ñu ginnaaw raay <laughs> man de dama doon damaa waroon dem Saalum suba ah nga tàggatoo moom dénk ko dénk leen nga rafet kooku ki nga xam ne dana la mooy këram a ngi fii mu bàyyi wala fi mu dëkk day ñëwaat ki la ne nag ah ñun nag dañuy tox ndeysaan ah Pikine va nous manquer waaye ah, la ñuy dëkk léegi. ndax sama doom ji kat wala man nii sama kër ga amoon dama koo defar pare na te xam nga fii ci location lañ nekk te foofu moom masha allah finalement fa la ñu jëm kooku xam nga kooku moom demul di moo tax mu ne li xëy yu mel noonu yu mel ni li nga xam ne mooy tukki waaye nga ñaanal nga ñaanal ko dénk ko jox ko ay conseil voilà waaye ñaanal ko ñaanal ko yàlla wa talabi du'a minhu waaye yow nga ñaanal ko mais nga sàkku ko moom mu ñaanal la waaw rawatina bu dee fa muy dem fu tedd la comme liñ la njëkk a wax misaal liñ la njëkk a wax ki nga xam ne day dem di aji wala day dem di ziyaare ji al baytul maqdis wala baytul muqaddas di Jérusalem waaw wala yooyu wala day dem euh, gox boo xam ne bu ñu yaakaaree yiw la nga daal di koy wax ah boo demee bu ñu fàtte ci ñaan ak yu mel noonu mooy sàkku ñaan ci sa mbokku jullit ginnaaw bi nga ko ñaanalee loolu la bunt bunte bi kon loolu daa bokk ci teggi de al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu léegi nag mu daal di commencer <coughs> waaw mu ne kon côté aaya yi lay tàmbalee comme ni nga xam ne loolu la ko waxoon moom nag ñaari aaya la fi indi ci suuratul baqara mu ne qaala allahu taala wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din inna allaha astafaa lakum ad-diina falaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun am kuntum shuhadaa'a idh hadara yaquuba al-mawtu idh qaala libaniihi maa ta'buduun idh qaala libaniihi maa ta'buduuna min ba'dii qaalu na'budu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika Ibraahiima wa Ismaa'iil Ibraahiima wa Ismaa'iila wa Ishaaqa ilaahan waahidan wa nahnu lahu muslimuun kon mu woon di aaya yi Allah Allahu akbar waaw mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te kaweem jógewut ci géej en fait loolu xam na loolu point tawhid la <laughs> mooy yàlla du corps physique boo xam ne daa yéeg seen nekk loolu moo tax ñu la comme comme taa dafa mais nekkul xam na ñun mbindeef bu yéeg bu mooy daa yàlla nag du mbindeef <laughs> laysa kamislihi shay loolu moo tax ñu koy firee noonu yàlla mi nga xam ne xaala wax na taala mi nga xam ne dafa kawe kaweem mooy du bërëb makaana la comme niñ ko doon gise ci kii yële waaw mooy du bërëb kon mu ne wa wassa biha ibrahima bani mu ne wa wassa biha mu ne mu daal di koy dénkaane biha ci loolee biha biha ci lan parce aaya bi en da doon wax mbiru seyna ibrahim di xam ne ne képp koo xam ne da ngaa bàyyi aw yoonam muy yoonu tawxiid alxanafiyatu samha wéetal borom bi tabaraka wa taala kooku moo taq moo tilim moo salte te moo nekk ci lu ñaaw man yarghabu an millati noonu la ko commencé ah mooy aaya trente bi dane man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin voilà foofu la ko commencé borom bi day mooy laaju itkaar waman yarghabu ana kan mooy bañ a xemmem waaw di jàppe yoon nga yeneen lu wuteeg an millati ibrahima waaw tëralin doxalin yoonu seydina ibrahimul xalilu waaw kan borom bi ne kan mooy bañ xemmem waaw yoonu ibrahima allahu akbar allahu akbar ana kan la hmm. lu dul koo xam ne moom illa man safiha nafsa waaw <laughs> ah mooy dafa leer yoonam dafa leer leer goo xam ne ma sha allah ñu mujj di ko askanele yoon woowu moo tax yonent bi alei saa salaam suñu boroom ne ko summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifan wa ma kaana min al mushrikiin allah non loolu moom en fait Seydina Ibrahima alayhi salaam yi feeñ yi ñu yàlla wan ci ay mbiram yépp bii moo ci gën a rëy dana ma waxaatal ma ne bi feeñ ci ay mayam yi nga xam ne moom lañ gis yàlla wan ñu ko ci suñu bët yu gàtt yi te suufe te te takk tey xool loo xam ne duñu ñu gis réalité <laughs> waaw <laughs> mooy bii moo ci gën a rëy Allahu akbar Allahu akbar mooy yonent bay saa saam suñu boroom ne ko summa awhayna ilayk ginnaaw gi yow ñu wax yu la yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ani tabi nga topp millata Ibrahim tëralin soobu waay te su yoonu sayyidina Ibrahima hanifan nga xam ne dafa jéngoon lépp jëm ci boroomam wamaa walam wamaa kaana min al mushrikiin te walam yakun min al bokkul woon ci ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi kon nag wa man yarghabu an millati Ibrahim waaw li borom bi toppaloo Seydina Muhammad alayhi salaam millata Ibrahim kan moo ko fiy délégué bi jàppale leen lu dul koo xam ne dafa doyadil boppam waaw moo soril boppam ci yoonu yiw moo réere lay baax la nga xam ne moo baax ci biir boppam te du xalaat ngir boppam lu dul moo xam ne moo alak boppam te du xalaat ci ay mbiram moo alak boppam illa man safiha nafsa allahu akbar la ilaha illa allah yëfi ku ràngataku la def boppam waaw mooy du xalaat <laughs> allahu akbar xamul dara kookoo réer neen la du xalaat lu gën ngir boppam kenn du bàyyi millata ibrahima hanifa jënd ko leneen loolu ku mel noonu wa laqad istafaynaahu fi dunya borom bi ne te dëgg-dëgg ñun ñoo ko tànnoon moom moomee fii ci àddina def ko ci manaaru faaru kaw suuf borom bi faar Abdullah faar yooyu moom bokk na ci xanaa xamoo mbindeefu yàlla yépp mbindeefu yàlla yépp kan mooy sangu mbindeefi Seydina Muhammad Ahmad wa ibnu Abdillah alay abdal saab saab ginnaaw Seydina Muhammad ki gën ci mbindeef yi mooy Seydina Ibrahim yonent yépp ginnaaw yonent bay saab saab moo ci gën waaw léegi yoonu kooku kan moo ko fii ba lu dul koo xam ne dafa ràngateku réere ay mbiram alak boppam ba ko fi di ko jënde lan asubul sew nde yi nga xam ne ci yu ñaaw yi lañ ne wa man yarqabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu suñu borom ne wa laqad istafayna ñoo ko tànn fi dunya ci àddina gi wa innahu gis nga lim ne jant njoloo boo xam ne lëndëm di waa àddina newee ku bëgg gindeeku da ngay xool faar ba boo bañee lëndëm yi nga sànku waaw te faar yooyu moom lañu borom bi jox la Seydina Ibrahim alayhi salaam wa innahu te digg dëgg moom fil aaxirati gis al aaxira gëneen jëm lamina <laughs> saalihiin bokk na ñëpp a bari ci ñu <laughs> baax waaw léegi nag attention saalixiina bii bokkul ak saalixiina yi ñuy wax euh, euh, en temps normal ah non non attention lool ah, lool lu jar bàyyi xel la ci tafsiru alquran ak kàddu yi bu ñuy waxub yonent naan moom ci muslimuuna yi dëgg la bokk na ci muslimuuna àmba yi mais muslim boobu mu koy wax muy wax te moom lay wax fii ay doomam ay sëtam di ko wax mais bokkul ak yu lamdaa yi ah sinon ci la mais dafa am lu particulier lu tax lu borom bi tax di wax. mais saalihiin yi nga wax ne rek mooy liñ naan un musulman bu baax noonu kese non waaw ci biir mooy ñu gën a yaboo loolu mooy garban da yu ko bi doo attention mu ne id qaala lahu rabbuhu fàttalakul ba ko borom bi ko defal lii lépp nag ah inna allaha astafaa aadama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin waaw cop mooy ci aaya bi mooy saar bi ci déggu laa waji suuratu ali imran allahu akbar suñu boroom ne inna allaha astafaa aadama wa nuuha aadama wa nuuha wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin boroom bi ne man maa tànn istafaa yàlla de tànn na aadama suñu maam aadama alayhi salaam def ko mu nekk abul bashar bàyyi mbindeef yi nga xam ne ñun ñëpp formam lañ yor aadam yi lañu waaw ko jug aadam maam aadam waaw alayhi wassalaam wa nuuhan waaye moo tànn seydinaa nuux xam nga seydinaa aadam moo ci njëkk moom la yàlla feeñal ñi mu bind ñëpp mu jox leen formam Seydina Nuux dañ naan mooy premier prophète parce que moom la njëkk yoon yónni ci ay nit ñoo xam ne dañu doon bokkaale yàlla am na yonent yu ko jiitu woon gaa mais yonent yooyu ñu leen doon yónni doon ku ñoon ay yéeféra ah. Seydina Adam yonent la woon ah, la ngir ay doomam ay doomam est-ce yéefar la ñoon du ñu yéeféra ah. doomam yi yonent yàlla si mais yonent la woon alayhi salaam mais yónni wuñ koon ci ay yéeféra jàppal yonent yi jég maam Adama alayhi salaam ba Seydina Nuux laata muy ñëw ñoo ñëpp ci ay jullit lañ leen doon yónni sauf que dañ doon def ay bakkaar yu rëy suñu borom yónni ay yonent ngir ñu delloowaat leen ñu génn ci luñ ne mais nag ci Seydina Nuux alayhi salaam la bokkaale tàmbali borom bi nag yónni ko ci ñoom moo taxoon mu ñëw naan leen la tazarun naan leen Ah, waqaalu bi mu leen di wax neen jaamu yàlla kese gaa yi naan waqaalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwaa wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathiran voilà mooy gaa yooyu tay ñun ñu baax lañ woon li mufassiruna yi di wax gaa yi jàppaleen mujj defal leen statut iblis jaar leen fan yi seen maam yu baax yi ay génération après ñii lañ doon jaamu bañ commencé def loolu rek ah suñu borom nag yónni Seydina Nuux ci ay nit ñoo xam ne ñoo njëkk a bokkaale ci kaw suuf moo tax ñu naan Nuux mooy awwalu mooy ci dafa amul tënk ci ñoo xam ne dañu doon bokkaale waaw kon moo moo tax ay ay waa ñoñom nekkuñu ñu baax moo tax suñu borom yónni ko dañ doon Seydina Adam moom mooy premier léegi mu ne wa ala Ibrahim ñi nga xam ne ñoo jeng jëm ci Ibrahim bokk ak ay mbiram moom nekk jabootam al parce que ala mooy ala ilaa mooy jeng na jëm nga xam ne léppam da ko jëme ci kenn jëme kook moom bokk kook moom di di collaborer ak moom ci mbir yi ànd ak moom loolu mooy al Ibrahim Seydina Ibrahim ay ñoñam waaw moo tax moom mooy abul bashar abul kii al anbiya waa ihsani ñaareel wala ñetteel sayna adam sayna nuux waaye sayna ibrahim alayhi salaam waaw mu ne wa ali ak waa waa kër imran eh kele seen imran la <laughs> c'est qui sa imran ah alayhi salaam ma noo am na ñaari imran nag attention yoo xam ne yu siiw yonent yàlla Muusa baayam Imran la tudd mook Haarun Muusa ibn Imran Haarun ibn Imran waaye sayyidatu Maryam bint Imran léegi ban Imran la <laughs> Imran bu deuxième bi lañuy ñuy wax <laughs> <laughs> waaye ñoom ñëpp dugg nañ ci waaw parce que Seyna Muusa ci waa kër Seyna Ibrahim la bokk comme Seyna Mar sayyidatu Maryam waaye borom bi comme ni nga xam ne ñoom ci maam Adam lañ jóge noonu ak Seyna Nuh ñu fi nekk ñépp ay sutu Seydina Nuh suñu boroom na ne wa ja'alna zurriyatahu humul baqin man maa def ba ma indee mbënd mi inondation yi mu faagaagal lépp man maa jël def njabootu Seydina Nuh ñoo des ci kaw suuf moo tax képp koy dox ku ne ku la neexee nga ne man maamu yonent la te wax na dëgg maamam yonent la mooy Seydina Nuh hatta koo gis nag indonésien bi tubaab bi africain bi australien bi ku la neex seen maam mooy Seydina Nuux bu yàllaa ko wax <laughs> waaw ku ma neex nga ne mooy man mooy man non man attention man si si si si on a eu problème te te waxoon wax nga dëgg voilà <laughs> voilà kon wa ala Imran ala al-alamin borom bee leen tànn non waaw léegi nag mu ne nag gis nga yoonu Seydina Ibrahim boobee ba ko borom bi ne id qaala ñëwaat ci suuratu baqara bi avant ñuy dugg ci kaay bi ngir nga xam nga wasa biha suñu borom da ne mu daal di koy dénkaane mais lan la dénkaane il faut ñu xam ko kon id qaala lahu nga xam ne moom lañ ne kan mooy xemmeem leneen lu wuteeku yoonam loolu ko boppam koo xam dafa sànk boppam dafa alak boppam te ko tànnoon ci àddina te fàttalekul ba ko boroomam nee moom Seydina Ibrahima alayhi salaam aslim ne ko wommatul Ibrahim wommatul waaw qaala ne ko aslamtu wommatu naa li rabbil alamin ngir yàlla muy boroom bindéef yi moo tax l'islam dalay may personnalité ah nga war nekkee jullit dalaa war a may personnalité xam nga kan mooy sa kilifa mooy yàlla mooy li doon wax ne Seydil Hajj Malik <laughs> moom loolu la ci kifaaya kifayatu <laughs> raghibin fima yahdi ila hadrati rabbil alamin waaw radiyallahu ta'ala anhu alayhi ridwanul maliki bima gaay yaan ku ku ku amul kilifa <laughs> seytaane di ci kilifa sa kilifa mu ne waaw mais ah, ah, ah, kilifa googu nag <laughs> yàlla la de ah yàlla la kay te borom bee ko wax fallahu huwal wali waaw loolu la de yàllaa ko rek am ittaxadu min dunihi awliyaa fallahu huwa alwali wa huwa yuhyi almawta wa huwa ala kulli shay'in qadir suratu shura waaw borom bi ne ndax dañ ma fiy bàyyi di jàppe ay nende ay parandoo ñeneen ñoo xam ne ñoom la ñuy jaamu tamaa leen sàkk xanaa xamuñ ne fallaahu kilifa gi <laughs> yàlla mooy kilifa gi moom lañ war a jaamu moom moo para bokk nga war a para huwa moom yuhyil mawtaa mooy dekkil ñi faatu waaye xol yi al qulubul mawtaa borom bi moo leen di dekkil dugal ci leerul islam wa huwa te borom boobee ala kulli shay'in qadir la man kon fallaahu huwal wali kon nag ku amul kilifa hein saytaane di sa kilifa mooy ko yàlla nekkul sa kilifa dëgg la saytaane mooy sa kilifa waaye li la gaa yi bëgg gëmloo yow daal boo jàppul ci ki ñu jàpp ne moo gën ci kaw suuf ñépp moom lañ war a topp boo ko toppul ñu lay gaaruwaale ka tëkku naan voilà bàyyi leen moo taxit saytaane seen kilifa ndax moom ko amul kilifa saytaane di sa kilifa ma ne da ngay wax lu la neex laa wax alquran ko wax wa huwa alladhi yunazzilu al-ghayth wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid ma ne ba léegi laa wax ci suuratu Shuura la ko waxe wa huwa alladhi yunazzilu al-ghayth borom boobu di kilifaay ñëpp mooy ki nga xam ne mooy wàccee taw bi bi nga xam ne mooy wallu jaam yi bu ñu sonnee mooy mooy rammu jaan yi mooy rammu jaan yi bu ñu sonnee ah mim badi ma qanatu ginnaaw biñ demee ba désespéré wu ñun de suñu mbay mi lépp dina yàq wala man de ren di xaw ma suñu nawet bi waaw nawet bi toog ba sulet ndokk ndox wàccul suñu bawol nataal gi wala suñu saalum suñu kajoor gi biir nawet de wala borom bi taw juin ba ngeen dem ci seenu ji ba mu commencé jóg mu arrêté taw yépp un mois la ñuy taw affaire yàlla lépp commencé dee ngeen yéen ngeen désespéré borom bi nag ne jamono jooju nga xam ne ci la gaa yi di baaw naa ne mais waxoon naa la moom ca siira ba man ni ma dund gaa di ko baaw naa ne ca Bawol en tout cas fa ma ne woon lool moom c'est pas du du du du du istisqa bi yonent bay saa saam jàngale ah. ay baaw naan dañuy baaw naan uppaala jali xaw ma lan ak lan di wër ci penc yi sol ay yaramu ci ay ñuy sol góor ñi sol yére jigéen jigéen ñu sol ñuy daw di tëgg ko kii di wër ci penc yi après di tëgg après saytaane <laughs> jaay leen mu taw ñu jàpp ne seen looloo tax wal iyaazu billah boroom bi ci maadu te mu seetaat leen ah <laughs>